ñu ngi woon ba léegi ci qissatul usaara badrin muy histoire prisonnier badri yi ci kuffaaru quraychin yi ana naka lañ leen <coughs> libéré woon ah, ci jataay bi ñu génn nag ñu ngi woon ci libération wu abul aas ibn rabia radiyallahu taala anhu wa ardah wa kaana aana idin min al mushrikiin ñu ngi woon ci libération wu seydina abul aas xatanu rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa zawju ibnatihi ibnatihi zeynab di goro ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoon boroom këru doomam ju jigéen ji moom aleyhi salaatu wassalaam di Zeynab sa sayyidatu Zeynab radiyallahu taala anha wa ardaaha ah ñu ngi woon ci tarjamaam en même kon gisoon nañu nan lañ ko libéré muy soxnaam di sayyidatu Zaynab radiyallahu anha fekkoon mu ngi woon Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman mooy ki nga xam ne moo ko libéerelu yónne woon alal ak li nga xam ne mooy caq boobu ko yaayam joxoon di sayyidatu Xadiija bi muy sëyi ci Abul Aas mu ñëw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi nga ko gisee mu am ci ñeewante lool ci ba mu gisee lool mu fàttali ko lu bari mu daldi dem ci ñi jàppoon Abul Aas di wàllam ci wàllam saar daldi leen wax bu nee gis ngeen ngeen daldi koy ah libérer li nga xam ne mooy prisonnier def leen ko a ah, ñoom ñu daal koy libérer sans ñu daal di koy libere sans ñu laaj ko dara gisoon nañu bi mu delloo ak sayyidatu Zaynab ak li ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon moo Abul ne ko boo demee ci moom nee leen nag këne yow Abul As boo delloo Makka boog nag ma delloo si nag ma yónnii sama doom ji nga xam ne mooy sa soxna si nga yor di Zaynab nag ma ko yónnil mu jóge foofu daal di may fekk si fii ci Madinatul Munawwara gisoon nañu yoon bi Kinaana di sœur di frère Abul As ni mu ko jële ba yóbbu ko ci ki nga xam ne mooy Zayd ibn Haarisa wa axuhu al ansaari radiyallahu taala anil jamii léegi nag kon noonu la saydatu Zaynab delloo deme gàddaaye jóge Màkka dem ci baayam aleyhi salaatu wassalaam Medina kanta Abul Aas moom ah jamono jooju woon mu ngi Màkka moo tax imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi di ñu nettali loolu mu ne abul aas de aqaama bi makkati ala kufrihi imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne wa aqaama abul aas bi makkata wa aqaamat zeynabu inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bil madina mu ne Abul As moom dafa desoon Màkka jamono jooju comme que tuubagul woon Sayyidatu Zaynab moom daldi dem na ba nekk ci baayam Medina daldi fay dekk alayhim assalaatu wassalaam imaam Ibn Isxaaq ne xatta ida kaana qubayla al xareja abul aas fi tijaaratin li qurayshin mu ne ba moom Makka la nekk ba ni nga xamante ne ci la fatxu Makka di jege si mooy kon jamono ju yàgg daal dinay romb abul aas des Makka sayyidatu Zaynab des ci baayam kon muy jamono ju yàgg joo xam ne romb na fi ndax gazwatu Badrin bii ñu nekk ci ñaareelu at mi la te fatxu Makka mu ngi ci huitième année bi kon mu ne bi nga xam ne nag ci la fatxu Makka di jege si xaraja Abul Aas fi tijaaratin lu Qurayshin mu ne ci la Abul Aas génne ci benn Euh, commerce benn caravane commercial boo xam ne waa Quraysh ñoo ko moomoon comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci rihlat ash-shitaa'i was-sayf yi alquran di wax naan li ilaafi fi ilaafihim rihlat ash-shitaa'i was-sayf muy seen commerce yooyu ñu doon def di dem Sham waaye di dem Yemen muy ci wàllu bu dee période hivernage wala période été wala période boo xamante ni mooy été bi ak buy taw léegi Abul daldi génn ci benn commerce boo xam ne benn caravane commerciale bu Quraysh demoon Sham mu ne fa lamma qafala min ash-Shami laqiyathu sariyatun fa axaduu ma ma'a bi ñu demee nag dem ba Sham di tourner ah, <coughs> ba jënd seeni marchandise ñoom waa Quraysh di tourner ci la ko benn sariya boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci moom la jóge woon muy benn armée boo xam ne benn détachement ci armée bi bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di yónni muy benn sariya ñu dem dajeek li nga xamante ne mooy njëggu Quraysh moom fa axadu ma ñu daldi jël li nga xamante ne nii mooy li mu ëndaale li mu yoroon keroog moom Abul Aas ci commerce boobu mu génnoon bi mu àggee foofu ñu daldi koy euh, jël li mu yoroon kantaa moom nag ci boppam wa ajazahum haraba mu daldi leen lottuloo daldi daw mooy ne nangu nañu caravane bi moom bi ñëwee ba ñu koy waaj jàpp dafa daw bàyyi fa marchandise yi ak ñim àndaloon moom moom ñu far daldi nangu marchandise yi moom nag mu daldi rëcc kenn jàpp ko waaye nag comme que mbir mi Medina la xam nga ne moos daw ba Makka moom noonu day naqari nag nga daw ricci noonu far mu daw nag dem Medina comme que moo gënoon a jege wajaa taxta layli ila zawjatihi Zaynaba fastajaara biha fa ajarat mu daldi ñëw ci sayyidatu Zaynab radiyallahu anha wa ardaaha ne ko fekk fa bi agsi fa guddi agsi fa guddi après mu daldi koy ñaan ngir mu daldi koy yiir mooy mu nekk ci tutelam nekk ci protection wam moom soxnaam soosu di sayyidatu Zaynab kon sayyidatu Zaynab daal di koy nangul loolu ne moo ko yéer fa lamma xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li salaati subh wa kabbara wa kabbara nnaasu saraxat min suffati nisaa yaa ayyuha nnaas inni qad ajartu abal aas ibn rabi'a bi nga xam ne nag Abul Aas kon dafa moom bi mu rëccee daw ci guddi gi la fa agsi bi ñëwee nag mu def ndànk dem ci kër Sayyidatu Zaynab ne ko dama bëgg nga yiir ma mu ne yiir naa ko léegi nag ca fajar ga bi fajar gi jotee yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn ngir julli ji fajar dem ci jàkka ji jullit ñi ñëw ci jàkka ji ñuy ñuy waaj a julli wa kabbara bi mu commencé julli yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne allahu akbar nit ñi tamit ne allahu akbar saraxat min suffati nisa ci la seydatu Zaynab nag waxe ca kaw ci fa nga xam ne euh, fa la nekk ci partie bi jigéen ñiy nekk ci jàkka ji nga xam ne jaaru mbaar lay doon moo xam ne moo fay nekk mooy foofu nga xam ne suffa boobu nga xam ne fuqaraul muhaajiriin yi ak lenn ci lansaar yi fa lañ doon nekk jigéen ñi buñ doon julli foofu noonu la ñuy nekk mu daldi wax ca kaw moom sayyidatu Zaynab radiyallahu anha ne ayyuhan naas yéen nit ñi inni man Zaynab kat radiyallahu anha qad ajartu Abal Aas daal dinaa yiir ki nga xam ne mooy Abal Aas ibn ar-Rabi' di doomi ar-Rabi' mooy nit ñi kàbbaar nag baayam yonent mi alayhi salaatu salaam kàbbaar na nit kàbbaar rek mu wax loolu ci kaw ba mooy ne de façon ñépp koy dégg bu imaam bi kàbbaari ñépp kàbbaar laata muy commencer di tari rek la wax loolu laata moom muy kàbbaar bien sûr du daa kàbbaar ba pare di wax loolu day yàq julli non dafa bàyyi ba baayam kàbbaar alayhi salaatu saxaaba yi kàbbaar moom laa muy kàbbaar mu wax loolu door a kàbbaar ne neen inni man ajartuma yir Abal Aas ibn Rabi' di Abal di doomi Rabi' mu ne fa lamma sallama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aqbala ala nnaas bi yonent mi alayhi salaatu salaam jullee ñaari ràkkaay fajar yi ba pare eh, jiite nit ñi daal li eh, bi mu mu jublu ci nit ñi mooy mu toog jàkkaarloog ñoom fa qaala mu ne leen ayyuha nnaas hal sami'tum alladhi sami'tu sami'tu ne leen yéen nit ñi ndax dégg ngeen yéen mbooloo mi ndax dégg ngeen man rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li ma dégg qaalu naam ñu ne ko ah waa sang bi dégg nañ li nga dégg de dégg nañ ko kay xaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne amaa walladi nafsu muhammadin bi yadihi sallallahu alayhi wa sallam maa alimtu bi shay'in hatta sami'tu maa sami'tum wa innahu yujiiru ala almuslimiina adnaahum mu ne amaa wallaahi yéen nit ñi nag comme que dégg ngeen li ma dégg maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii bakkanu seydina muhammad aleyhi salaatu wasalaam di bakkanu boppam mu ngi ci loxoom di borom bi subhaanahu wa taala maa alimtu bi shay'in man de yëguma maa yéene ci yem képp du xam ne man maa ngi ko dóor a dégg maa ngi dóor a yëg ni fii nii laa yége maa ngi yéen yëgandoo maa ngi yëgandoo këne Abul Aas ndeke ci guddi gi ñëw na fi ba sayyidatu Zaynab daldi ko yiir man de maa ngi waat ki nga xam ne bakkanu seydinaa Muhammad di sama bakkanu bopp mu ngi ci loxoom maa alimtu bi shay'in min dhalik hatta sami'tu ma sami'tu ma sami'tum lu dul ba ba may dégg li ngeen dégg wa innahu te dëgg-dëgg nag yujiiru ala almuslimiina adnaahum julli ñi ñoom ñëpp a yem almuslimuuna tatakaafa'u mooy ñoom zimmatuhum ñoom ñoo yem seen pacte yi ñoo yem wa yas'a bi zimmatihim adnaahum comme ni waxe woon aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam loolu moom la waxaat nii wa innahu te moom yujiiru ala almuslimiina adnaahum mooy jullit ñi amul citoyen de seconde zone déedéet musulman de bas classe amul mooy ne jullit ñi lii nag lu am solo la dinañ ci taxaw tuuti ngir ñu comprendre waaye yiir boobu protection boobu lan lay jariñ xam nga loolu yàgg nañ ko gis Quraysh bañ nee jamono biñ nee Quraysh Euh, nga gis yenn ci kilifaay Quraysh di yiir di muur malaayum malaanum euh, euh, protection ba kenn ci jullit ñi bu ko defee kenn dootu ko laal comme ni Abu Taalib defaroon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ainsi de suite mais lii ci lislaam loolu lan lay loolu lan lay ci ci jublu mu ne al mus wa innahu yujiiru ala al muslimiina adnaahum jullit ñi mooy ne ki gën a suufe ci ñoom ki ñu jàpp ne moo gën a suufe ci ñoom bu nee yiir na nit bu nee yiir na nit mooy jox na ko protection booy nag kooku kooku fokk mu nekk yéeféer mooy ne il faut kooku nekk yéeféer réewum jullit laay wax mooy réewum jullit moo xam ne sharia moo fay ndox pas réewu jullit comme ñun suñu réewu jullit yi nga xam ne li ci ëpp écrasante majorité bi ma moo ñuy doxal charia sax ay quatre pays yi lañ xaw ma est-ce que mat nañ ko ci kaw suuf mais mooy dëkk réew moo xam ne charia lay doxal mooy ne euh, ki nga xamante ne nii yéeféer na bu fa dëkkul ñu nekk ñu nekk période de guerre ak ñoom loolu benn jullit ne benn jullit ne man yiir naa diw ci yéeféer yooyu kenn ci ñoom jullit ñépp kenn amatul droit def ko dara looloo tax yonent mi alayhi salaatu wasalaam wa innahu yujiiru ala almuslimiina adnaahum wa innahu te dëgg-dëgg de yujiiru ala al muslimiina adnaahum mooy ci yeneen suufe ci ñoom man na yiir ci biir jullit yi mën na yiir ku ko neex ci yéeféer yi mais loolu dafa am nag teqantal muy dafa am luñ naan ahd ahd eh, ahd mooy pacte boo xam ne bu dee ahd loolu kilifa moo koy joxe mooy koo xam ne soit président bi wala ku président bi jox prérogative ay euh, pouvoir nga mën a def loolu ku fi toogal comme ñu ne monsieur le préfet bu dee ne état islamique bi réew mi dafa le gouverneur waa lii déeg yooyu kooku nga xam ne ki jiite moo koy moo ko délégué ay pouvoir yoo xam ne moom man na koy doxal kooku noonu mën na moom mooy jël ahd wala ci jiite réew mi mooy pacte boo xam ne moom day jafal mën na ne pays sàngam ñoom ay yéeféer lañ mais man maa jox protection diw te lool nag bu dee tay nii suñu dëkk yi léegi loolu mooy équivalent wu visa loolu mooy ahd ahd mooy équivalent wu visa tey su suñu si suñu ñun ñun suñu àddina bi léegi ah mooy visa ndax pays bu la jox bu bu mooy pays réewum jullit comme ñu jël exemple boo xam ne pour affaire yi dina leer lu concret pays bu dañuy jël nag exemple réew muy doxal charia muy Arabie saoudite ah ñu ne pour nga comprendre ah. roi bi walla ministère des affaires étrangères dal di jox ay visa ay américain yoo xam ne du ñuy jullit walla ay français walla ay sénégalais sax yoo xam ne duñ jullit walla ku ñu man di doon loolu noonu visa boobu ñu leen jox mooy équivalent wu ahd nga xam ne loolu ahd mooy bon citoyen bi manu koo joxe man manumaa joxe visa man en tant que citoyen sénégalais je ne peux pas délivrer à qui que ce soit de visa manuma ko lu tax mais mais waaye yow loolu kay yomb na jarul may développer ku nekk ku dégg wax ñu xam nga loolu loolu nag loolu bu dee ahd boobu autorité bee koy joxe mooy tey équivalent wu visa ndax visa mooy dañuy traiter dossier waa ji ba ñu nangu nekk yow mën ngaa ñëw ci réew mi loolu benn particularité la boo xam ne différence entre ahd ak amaana gii nii gii nii di euh, lim ne yu jiiru voilà mooy mooy sàng mbalaanum protection loolu benn particularité la benn différence entre deux yi buñ la laajee lan mooy euh, entre ahd ak amaana lan mooy différence bi euh, moo yu jiiru bi dañ koy wax amaana mooy jox gaaru ko bon euh, waaye mettre en sécurité diw kooku population bi mën nañ koo def ku nekk ci peuple bi ne ah diw ci yéeféer yi la bokk mais man maa ko protégé maa ko maa ko yiir te bu boobaa ñépp koy respecté loolu mooy benn particularité beneen bi mooy ne amaana nag bii nii di yu jiiru bii nii bii nii innahu yujiru ala al muslimina adnaaw boobu ci réewum jullit mi rekk la valable mooy en dehors du, du territoire euh, du territoire musulman de l'État comme ñu ne Arabie saoudite comme ni ñu wax sànq bu boobaa valable tul bi nga xam ne ki koy joxe mooy euh, euh, euh tuddati mooy euh, kun man bi nekk ci peuple bi loolu ci biir dëkk bi biir réew mi rek la mën a valable bu ñu génnee biir réew mi loolu valable tul alors que bu dee ahd nag ahd même bu dee ne en door la avant muy agsi ci réew mi loolu day valable mooy waa Arabie saoudite jox waa ji visa fan fa nga xam ne mooy euh, Washington wala Dakar mooy ne foofu la commencé valable day valable man mooy citoyen musulman bi nga xam ne dafa bokk ci réew mi ab saoudien man la ñëw def kooku dara ndax lan ndax njiitam di njiitu dëkk bi jox na kooku sécurité muy al-ahd benn la loolu mooy différence entre ahd ak amaana te bu mel noonu moom la euh, mooy bi nga xam ne nag ñépp mën nañ koo def moom la sayyidatu Zaynab def nii te boobu yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni mu ñëwee ci xadiis bi ñu la waxoon sànq Seydina Ali la radiyallahu anhu mooy jullit ñi ñoom ñépp ayam tatakaafa u dañoo ñoom ñooy yem ay nawle lañ wa tasaa wa yasaa bi zimmatihim adnaahum seen pacte yi nga xamante ne ni moom lañuy joxe seen euh, euh, euh, mbalaanum kiiraay yi ñuy sàng ñeneen ñi mooy ñépp koy respecte loo ak ki ko def nu man di toll te loolu tamit moom la sayyidatu ummu haani defoon radiyallahu naa nekkoon sœuru sayyidina ali ibn abi taalib keroog bi nga xam ne ci fatxu Makka bi ñu ubbee Makka mu ne fekk dafa am benn yéefar dafa ñëw ne yonent mi alayhi salaatu salaam Seydina Ali de sama frère bi daa bëgg rey diw te man xat ajartuhu man maa ko muur mbalaanum kii ray moom nag mu bëgg koo rey yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko xat ajar naa man ajar ci yaa umma ne ko sàng nañu muraanum balaanum kiiraay koo sàng balaanum kiiraay yow ummu haani ndax moom ci peuple bi la bokk ci citoyen yi loolu mooy li nga xamante ne nii kon mooy différence entre al ahd ak al amaana al ahd autorité koy joxe te bosam day valable même en dehors de réew mi fekk lan fekk fekk validité bi durée de validité euh, bim ne ko man comme mu ne ko ñëw jox nañ la mooy nekk visa deux ans fekk deux ans yi jeexul même buñ newoon en état de guerre ak dëkk boobu réew moomu bu ñu daje woon ak moom en dehors de notre territoire kooku mënuñ ko def dara voilà buñ ko def dara kon foog naa lool leer na ñun nag deuxième bi bi nga xam ne nag ku nekk ci peuple man na koo joxe moom la sayyidatu Zaynab radiyallahu naa daal di wax fii moo tax yonent bi alayhi salaatu ni leen maa ngi wàcc ki nga xam ne bakkanu Seydina Muhammad mu ngi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci loxoom man de yëguma ci dara ci li xew ba li may dégge li may li ngeen dégg ñoo ci yem kepp waaye nag comme que nee na yiir na abalance ah, mooy abalance kon ñu nit ñun ñépp a ko yiir ndax julli ñi ñoom ñépp a yem même ki gën suufe bu nee bu yiiree te lool gis nga góor jigéen ci yam gis nga ñaari exemple ñu joxe ay jigéen lañu ummu haani ak as-sayyidatu zaynab radiyallahu anhuma wa ardaahuma ba léegi buñ ñëwaatee ci riwaay bi summa nsarafa rasulullah sallallahu alayhi wa fa daxala ala ibnatihi zaynab ginnaaw gi nag yonent mi alayhi salaam daal di nag biñ paree julli gi mu daal di jóg dem ci sayyidatu Zaynab radiyallahu anha ci doom ji ne ko ay bunayya akrimi maswa wala yaxlusanna ilayki fa innaki la tuhilliina la ne ko e yow sama ndoom doom sama mooy waxu cofaay ak ak xolal sayyidatu Zaynab nga ne mag la ba sëyi ba ba loolu li am doom sax waaye teewul teewul mu koy waxe wax ju neex ji ay bunayya ay sama doom yi doom sama akrimi masuwa rafetalal li nga xam ne mooy ak nekkam fii moom abul aas waaye wala yaxlusanna ilayki waaye nag bum jotee yow dara loo xamante ni ay ñaar ñuy sëy dañu koy jot bum laal ci yow dara lu tax fa innaki ndax yow laa tahilliina la daganul wax lii nag xam nga lu tax xam nga lu tax lii xew oh mooy suuratul mumtaxina wala mumtaxan ndax euh, lii pour nga comprendre ko fokk nga plonger wu ci li nga xam ne mooy contexte bi jamono jooju contexte bi lii xewe xam nga dañu nekk ci tarjuma bu laas moo tax moo tax dañu gis dañu def bon en avant bu bu bu sori ñu ngi ci deuxième année bi ci prisonnier Badr yi mais comme que dañuy def tarjumaam euh, moo tax euh, ni mu ci lañ ne ni mu tuube ci lañ ne nii euh, te loolu mu ngi xew juste avant fatxu Makka te avant fatxu Makka dafa am lu am solo lu xew muy sulxul Hudaybiya muy le pacte de Hudaybiya di les accords de Hudaybiya entre yonent bi aleyhi salaatu ak ñi nga xamante ni nii ñooy euh, euh, yéefaru Quraysh yi keroog bam ne day umra ñëw ba buntu foofu gaa yi ne ko doo fi dugg demal ba déwén accords yañ jëloon ak yañ ci jëloon nga xam ne dix ans de paix lañu wax ak yooyu yépp entre temps ku jóge ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw Quraysh kenn du ko delloo waaye ku jóge Quraysh ñëw ci moom ñu delloo ko mooy façon accord yooyu rek que Seydina Omar ibn al-Khattab doon doon kaas euh, ak jullit ñu bari ndax dañ ne woon dañu foogoon il faut ñu umra quoi mooy ne loolu moo xewoon léegi nag accord yooyu ñu amoon daf ci suñu boroom nag da ci wàcce woon ay aaya ci sulhul Hudaybiya ah après loolu bim naan ci suratul mumtaxina ban a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladhiina aamanu idhaa jaa'akumul mu'minaatu muhaajiraatin famtahinuuhunna allahu a'lamu bi iimaanihinna fa in 'alimtumuuhunna mu'minaatin falaa tarji'uuhunna ilal kuffaar laa hunna xillun lahum wala hum yaxilluuna lahun wa aatuuhum maa anfaquu wala junaaxa aleykum an tankixuuhunna idaa aataytumuuhunna ujuurahun wala tumsikuu bicisami alkawaafiri wasaluu ma anfaqtum walyasaluu ma anfaquu dalikum xukmu allahi yaxkumu baynakum wallahu alimun xakim mooy ne aaya yi mooy ne duñ ci duñ ci yaatal bu baax boo ci gënee bëgg am nag lu leer nag boo demee def nañ euh, tafsir suratul mumtahina wala mumtahana boo demee def nañ ko mu ngi ci archive bi boo demee foofu di foofu leer na foofu tafsir bi def nañ lépp saar bi yépp sinon euh, ñu xaar nag ba ba ñu àgg sulhul Hudaybiya bu ñu àggee sulhul Hudaybiya bu boobaa euh, ñu gën ko leeralaat insha allah mais pour l'instant li tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko yow doom sama rafetal ak nekkam fii comme que ñëw na ngir nga yi sàkku nga yiir ko te nee nga yiir nga ko kon mooy duñ ko def dara waaye bum la laal bum laal ci yow dara ndax moom fa inna ki ndax yow mii laa taxilliina lahu daganoo ko ndax suñu boroom ci aay bi ñu wax léegi dana yaa ayyuhalladhina amanu mooy ci trêve bi entre trêve bi la woon mu ne yéen ñi gëm yàlla idaa jaakum bu leen dikkalee almuminaatu ñi nga xam ne ñooy gëmkatu yàlla yi jigéen yi muhaajiraatin jóge Màkka di ñëw am na aay yi waxoon bon ci tafsir bi gin nañoo leeral sababu nuzuul bi doomu euh, euh, euh, kii la noonu tudd waa ji ñu rey keroog Euh, euh, Uqba ibn Abi Mu'ayt soxna ci doomam ndeysaan xoolal mu tuub ndeysaan xoolal li yàllay def yuxrijul hayya minal mayyiti wa yuxrijul wa yuxrijul mayyita minal hayy mooy fekk loo xam ne mooy génne fekk lu dee mu génn ci luy dund mu fekk luy dund mu génn ci luy dee moo xam Uqba ni bone ba moom lañ cor daal boppam ci yoon bi doomam di jigéen am na ñu ne looloo tax loolu yaataloon nañ côté boobu tamit insha allah ah mooy am na tam ci la ñu ne boroom xam-xamu tafsiir yi am ñu ne lii nii dafa folli euh, accord ah, partie ci accord yooyu ne ku jóge fële euh, jóge Makka ñëw fii nañ ko delloo suñu boroom ne déet yaa ayyul ladina amanu yéen ñi gëm yàlla idaa jaakum bu leen dikkale al mu'minaatu way ngëm yàlla yi muhaajiraatin seen te seen xaal nekk ñoo xam ne dañoo ñëw ngir gàddaay jóge màkkatal mukarrama ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam famtahinuhunna na ngeen leen examiner nan leen di examiner loolu insha allah dinañ ci gën ñëw buñ ci àggeeta boo demoo ci tafsir bi fee fa fekk waxu yaay Aisha ak sayyidatu sayyidina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu nu ne allahu ndax buur yàlla aalamu moo gën a xam bi imaanihinna ci seenu ngëm yàlla ñoom jigéen ñoo ñooñee fa in alimtumuhunna bu ngeen nag leen examiner ba xam ne ñi ay mu'minaatin que ne du ñoo xam ne dañoo ñëw di ya yaaru nekk ay espion ay espion walla ñu ñëw ngir affaire àddina mu ne fa ay na alimtumuhunna bu dee nag xam ngeen ne examiner leen ba xam ne ñoom mu'minaatin ay woy ngëm lañu falaa tarji'uhunna bu leen leen delloowati ilal kuffaar yi accord yooyu suñu boroom nekkee bu dee ñii ñoom kenn bu leen delloo jigéen ñi yag ñiñ fragile gëm yàlla jóge Makka def ay effort ba agsi Makka Medina ngir rawale seen diine ngeen examiner leen ñu réussir ngeen xam ne ñii moom ay julli dëgg lañu waaye ngëm yàlla lañ bu leen leen delloo fala tarji'uhunna bu leen leen dolloo ilal kuffaari ci yéeféer yi wa laa hunna mu ne nag laa hunna du jaagante ni gis nga jigéen ñii nii jullit ñi ñu gën ñu xillun daganuñ lahum ñeel yéeféer yi walaa hunta du yeet ñoom yéeféer yi yaxilluuna lahunna ñuy dagan ñoom yéeféer yu góor yi daganuñ jigéen ñu yu jigéen yi looloo tax nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag comme que jamono jooju na woon moo tax mu ne ko rafetalal akrimi maswa rafetalal ak nekkam fii waaye bu mu laal ci yow wala yuxlasanna bu mu laal ilayki ci yow bu mu agsi ci yow lii boroom kër di jote ci jigée ci soxna ndax fa innaki ndax yow sama doom doom sama laa taxilliina lahu mooy daganu la mooy yow daganoo ko ndax alxuraan a tranché yow daganoo ko moom yéefér la te alxuraan nee na laa hunna xillun lahum wala hum yaxilluuna lahum lahunna mooy ne jigéenu jullit looloo tax jigéenu jullit kenn du ko may ki nga xam ne mooy yéeféer la ak ku man di doon moo xam juif la moo xam chrétien la moo xam animiste la moo xam agnostique la loolu man dane voilà léegi nag bu ñu jeexalee nettali bi après nag ñu ñëw nag ci mas alam mas alam mas alam lan góor goo xamante ne ni wala jigéen goo xam ne ñoom ay yéeféer lañu woon ñoom ñaar ñépp ay yéeféer lañu woon après kenn ci tuub ci ñoom est-ce que léegi seenub sëy day tasaw ji xam nga moom laa doon wax ci jotaay bi weesu naan la waaye yow taxawal yow taxawal yow li nga wax mooy Zeynab dafa dellu moom dafa nekkoon Makka te moom jullit la ndax dafa tuuboon ba bàyyam tu euh, wootee di alayhi salaatu wassalaam Abul As mi ko dencoon avant révélation bi di ko denc te moom yéefér te dañu ne alquran dane sharia dane mais jullit bu góor jullitu euh, nu mu jullit bu jigéen euh, yéefér bu góor mënu koo takk lu tax loolu am ma ne la woon c'est bien c'est bien fait très bien sa sa sa constat boobu nga def waaye dinaa la tontu incha allah léegi nag loolu buñ paree ci nettali bi loolu mooy nekk suñu masal mooy d'autre part mooy ne masalaam ñaar ñuy sëy ñoo xam ne kenn ci yéeféer la ñoom ñaar ñëpp yéeféer lañ mooy yéeféer moom moo gën a vague mooy ne gaal gëmul yàlla gëmuñ yonent mi alayhi salaam du ñuy jullit léegi euh, ñooñu noonu kenn ki tuub est-ce que bu kenn ki tuubee te keneen ki tuubul wala tuubagul mooy ne affaire am lii nu mu tudd euh, sëy ba tas na loolu insha allah moom la ñuy léegi mu ne bu ñu continuer li nga xam ne mooy riwaaya imam ibn Isaaq rahmatullah alayhi kon bi yoneen ci ma alei satu salam waxee loolu sayyidatu Zaynab rafetalal ak nekk ak nekkam fii te nag bum wala yaxlu sanna ilayki bum la laal dara dara ndax yow fa innaki yow doom sama radiyallahu anha daganu la laa taxil daganoo ko qaala mu ne wa ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa hassahum ala raddi ma kaana ma'ahu faradduuhu bi asri laa yafqidu minhu shay'a léegi nag yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax lool kon julli fajar ba pare wax li muy wax saxaaba yi ne maa ngi man de yëguma ci dara lu dul lii ngeen li ngeen ko déggee laa ko dégg dem wax Zaydam Zaydam ne ko rafetalal ak nekkam fi yow abondance waaye bu mu la laal dara ndax daganoo ko après nag mu dem nag ci ñi nga xam ne sariya bi mooy ñooñu nga xam ne ñoom la yónni woon te ñu jël ñoo ñoom ñi ñoom ñi jàpp abondance jàpp marchandisme te marchandisme moom mu daw rëcc ñëw fii yonent mi alayhi salaatu salaam dem ci ñoom fa hassahum ala raddi ma kaana ma'ahu mu daal di leen ñaax gis nga mooy comme bii passé rek ñëwul ne rendez rendez lui ses affaires allez le plus vite possible xanaa xam ngeen ne kii minimum xoole leen ko mooy sama doom yi mooy mooy mooy denc sa moo sama sox sama doom ji bu déedéet dalee na ñaax ñaax xam nga ñaax conseiller la rek mu conseiller leen ci ñaax leen ci ñu daldi buñ ko ñu delloo ambulance alalam bi nga xam alalu caravane bi nga xam ne moom lañ jël ci moom faradduhu bi asrihi ñu jël lépp daldi koy delloo laa yafqidu minhu shay'an fifteen manqué ci lépp lañ ko delloo subhaanallah radiyallahu ñoom de yàkkamti nañ yonent bi alayhi salaam nee nii ba ñu def yàlla allah yooyu way jële ay nañ ñu wàll waay loolooy suñu problème de ñun de li ñu xam wat naa ne di ko fule moo ëpp ga yi ñu xam di ko jëfe wallahul musta'an mu ne léegi ñu delloo ko alalam te caravane yi bon du du alalu benn nit caravane yi alalu nit ñu bari lañ nit ñu bari ñoom lañuy boole seet alal ñu daal di yóbbu am ñoo xam ne ñoom ñooy chargé wu ngir jëndi marchandise yi indi te tamit nekkuloon dañuy dem rek di jëndi ñoom it yañ amoon dañ koy yóbbaale di ko jaayaale amaale ci xaalis jëndaale ay marchandise moo tax marchandise moo tax gisoo bu Abu Sufyan bi bi waral bi waral Badr nii dañ la ne woon alalu ñépp fa nekk comme des waa waa waa kër euh, kii ibn Adi euh, waa bani Adi ba mu des waa bani Adi ño keroog Makka ñoom rekk ñooy ñi nga xam ne seen alal newul woon ci njëgg mi léegi nag Abul As ñu delloo ko lépp mu daal di jëlaat mbir yi faraja bihi ila Makka jël marchandise mi dem ba Makka fa a'ta kulla insaanin ma kaana la mu daal jox mu daal jox dem ba Makka indi marchandise bi képp kenn koo xam ne am ngoon nga wàll ci marchandise mi yónni woon nga ko amoon nga ci alal am nga loo ko doon jënduloo mu daldi lay delloo jox la lool ba ñépp mat ba alal ji jeex mu mu jox ku nekk sa àq summa qaala mu ne ginnaaw gi Seydina Abul Aas mu ne radiyallahu anhu ibn yaa ma'shara Quraysh ne yéen mbooloom Quraysh hal baqiya li ahadin minkum 'indi maalun lam ya'khudha lam ya'khudha mu ne yaa ma'shara Quraysh yéen léegi mbooloom Quraysh yi mi yéen laay waxal hal baqiya ndax des na li ahadin ñeel kenn minkum ci yéen indi fi man maalun alal joo xam ne lam yaxudu jëlagu est-ce que yoreel naa kenn ci yéen alal léegi est-ce que am na koo xam ne mën naa taxaw ne ma ah Abul Aas man nag séddale nga lépp mais man joxoo ma sama wàll est-ce que am na yéen waa Quraysh xaaloo ñu ne ko laa déedéet fa jazaaka allahu xayran yow kay yal na la yàlla fay yiiw faqad wajadnaaka wafiyan karima ndax trouvé nañ la o oh, nga nekk koo xam ne ku ku jara wóoloo ngo yan koo xam ne ku matal kóllëre nga kariman ku tedd nga yow kay amul dara lu ñuy wax mission accomplie plus que accomplie même yow kay fa jazaaka allahu yal na la buur yàlla fay qaala mu ne nag fa inni léegi comme que yéen seede loolu nag que yoreelowu ma dara mooy kitoo naag ñépp fii ci Makka fa inni yëg leen tey que ne man abalance à partir de léegi nii ngeen di dégg ashhadu ashhadu an laa ilaha illa maa ngi seede ne amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul buur muhammadan et seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la wa rasuluhu te ndawam la wallahi yéen maa ngi wàcc yàlla yéen ma'shara qurayshin di mbooloom quraysh maa mana'anii anil islaami indahu illaa taxawufu an tadunnu anni innama aradtu an akula amwaalakum amul nag dara loo xamante ne yéen gis nga Quraysh ginnaaw bi ma seedee ne léegi dugg naa ci lislaam mooy wax na shahaada tey kalimatu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne wallahi maa ngi waat ne maa mana ani anil islaam inda gis nga maa ngi waat ne yéen Quraysh yëg leen ne amul dara loo xam ne moo ma tere woon dugg ci lislaam bi ma ci sama yoon wi bi ma jàppee noonu foofu noonu dara taxul woon ma bañ a tuub foofu noonu illaa taxawu lu dul ragal nu yéen waa Quraysh bu ngeen déggee ne ah Abul As mi ñu dénk suñu marchandise mi mu dem jëndal ñu ba pare ñu jàpp ko sariya fële mu daal di fay mujj daal di tuub dem yas jaar Medina jaar di fay jaar far tuub loolu da man bu ngeen gisee tuubuma foofu mooy dama doon bañ ngeen ragal ngeen njortu këni inni innama arad anni innama aradtu an akula amwalakum bu ngeen ko déggee këni tuub naa foofu ngeen ne eh, Abul de boo demee li tax mu tuub lekk suñu alal yi ñu teg ci loxooma tax mu jaar fa jënd marchandise yu baax ñëw ba Medina daal di fay jaar daal di tuub deseeg suñu alal mu ne loolu rek laa doon ragal ngeen koy njor moo tax tuubuma keroog foofu noonu mu ne ne nag fa lamma addaaha ilaykum wa faragtu minha aslamt mu ne fa lamma addaaha ilaykum bi nga xamante ne nag ci la ko yàlla buur yàlla daldi ah leen koy delloo fa lamma addaaha neewul ba ba ba ma ko delloo ba léegi nag ba ma ko ñëwee nag ba ba ko nag alal yi indi ko ci yéen déedéet fa lamma addaaha bi ko buur yàlla delloowee ilaykum ci yéen comme ni ngeen ma ko joxe woon wala lu gën a rafet lool wa farartu minha ma pare ci nag mooy buur yàlla delloo leen ko surtout lan ba ko julli ñu jàppee nangu alal ji buur yàlla jaarale ko ci yonent bi alayhi salaatu ñu delloo ko alal ji nee na wa farartu minha ma pare ci nag ba jox leen ba distribuer leen ko mu jeex ku nekk nee ngeen yore lu ma leen dara aslamtu léegi nag tuub naa seen kanam yéen ñëpp yëg leen ko yéen waa Quraysh hey Abu Sufyan hey ponkalu Quraysh yi Amr ibn Abd Wudd yëg leen man aslamtu man Abul Aas ibn Rabi' yëg ne tuub naa summa xaraja ci la génne moom Abul Aas hatta qadima ala rasulillah ba ni muy agsee ci ki nga xamante ne mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi euh, xadis bi ñu waxoon euh, xadis bi ñu jóge euh, imaam al Bayhaqi daal dina koy solo ci sunan imaam al Xaakim solo na ko ci al Mustadrak imaam az-Zayla'i tudd na raxmatullah aleyhi ci Nasbur Raaya Ah, moom da ko ah, dafa jeng jëm ci wéral xadiis boobu ah muy xadiis bi ñu gis nii muy bu imaam ki Abul Aas mi nga xam ne noonu lañ ko jàppe ba bàyyiwaat ko mu di dellu mag continuation xadiis boobu imaam Ibn Sa'd bi mu koy nettali ndax din dafa nettali ba fi mu ne euh, yonent mi alei saatu salaam ne ko rafetalal ak nekkam moom Abul Aas te bum la laal dara ndax bum laal ci yow dara ndax daganoo ko côté boobu moom la imaam al-Bayhaqi soloo ci as-Sunan al-Hakim tamit soloo ko ci al-Mustadrak imaam az-Zayla'i ci Nasb ar-Raaya dal di jeng ci ne affaire bi lu wér la mu ne xadis bu wér la li ci tegu nag mooy bi Abul As jëlaatee alal bi yonent na lay saar-saam dem ci ñi nga xam ne ñoo ko jàppoon ne ci beneen mooy riwaay imaam Ibn Hisham bi moo gën a man fii ñu riwaay bi ma wax ndax ci riwaay boobu dane imaam ibn Sa'd dane bi mu paree ci bi ñu wax sànq dane wa haddathani Abdullah ibn Abi Bakr anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ila as-sariyya alladhina asaabu maala Abi al-Aas fa qaala lahum inna hadha ar-rajul minna haythu qad alimtum ila akhir al-hadith dafa leen ne imaam ibn Sa'd dane wa haddathani nettali ma Abdullah ibn Abi Bakr sëriñam boobu rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alei satu bi mu waxee doom ji loolu dafa yónnee ci sariya bi jàppoon alalu Abul Aas nangu ne leen yéen ne leen Abul Aas de xam ngeen fi mu toll ci ñun jël ngeen waqat asabtum lahu maalan jël ngeen ci moom alal fa in tuhsinu wa turaddu wa taruddu alayhi alladhi lahu fa inna nuhibbu dhalik wa in abaytum fa huwa sayullahi alladhi afaa alaykum fa antum ahaqqu ne leen mooy imaam mooy mu ne eh, yeneen mi bi mu ñëwee mooy li doon wax sànk doon rafetale ni mu doon waxe ñooñu ak ñooñu ne leen de bu ngeen ci moom alal bu ngeen rafetalee de delloo ko alal yi ngeen jël ci moom fa inna ñun rasulullah kat sallallahu alayhi wa sallam nuhibbu ñun de loolu lu ñu bëggal wa in abaytum waaye bu ngeen bañee ne déedéet non ñun duñ ko delloo alal ji duma leen mere ah non fa huwa fayullah alladhi alal ji nga xam ne buur yàlla dafa def ngeen jot ci jële ko ci yéeféer sans am buur yàllaa leen ko jox loolu alal la ju yàlla def ngeen mu nekk seen loxo ngeen moom ko lew na leen dopp de fa antum yéen axaqu bi yéen a gën a yey ci alal ji aw ma duma ciy wax de man ci wàllu dama leen di conseiller ci côté njekk këne bu ngeen ko rafetale bu ngeen bu ngeen ko li delloowee alalam ji de loolu de moo ñu gënal waaye nag bu leen neexee ngeen ne ñun duñ ko def te bu ngeen ko waxee mooy du ma mooy du ñu yeew wala suba jot mu leen di xoole bëtu ne yéen ma bëggoon defu ngeen ko déedéet lu leer lay wax lii mooy maandutu lii nit ñi lii ñi ko man bariwul ñoom yi ñu bëggal seen bopp nit ki day nekk ci droit wam mooy mooy damay ñëw exemple ci benn benn nu mu benn euh, administration wala benn moo xam SONES euh, SDE yooyu ma ñëw bëgg jaar bëgg contourner ni ñëw bàyyi faran yi ndax xam naa waa ji wala xam na ma ma ñëw ngir contourner ñépp jaar ci user sama loolu que ni xam na ma mu ñëw daal ma daal di fay bàyyi fi ñépp daal di dem bu ma ñëwee waa ji bañ ma mere ko bu subaa ma koy bañoon nuyu di ko dénigrer ci mbedd bi te pourtant leer naa ne moom ci boppam xam na ne waa ji wax na dëgg bañ gi mu bañ looloolu yoon moom moo nekk ci yoon waaye comme que lii lañ bëgg defu ko ñu commencé ko takkal ko bay pot mer ko mer boo xam ne du jeex yonent bi alayhi salaatu salaam nag doxalewul noonu mooy ne man bu ngeen rafetalee bàyyi ko loolu mooy li ñu gënal waaye bu dee leen koo téye seen seen seen a ah, seen àq la de alal la ju yàlla teg seen loxo waaw ci riwaaye boobu nag riwaaye bii nii bu it mooy imaam ibn Sa'd ba léegi ba léegi moom la woon ah, boobu riwaaye boobu imaam alxaakim moo ko soloo ci almustadrak te sanadam bu saxiix la na ko noon imaam albayhaqi moo ko soloo mais cette fois-ci ci ad-dalaa'il léegi nag imaam ibn isxaaq da cee teg loo xam ne moo ñuy defal transition ngir ñu tontu suñu laaj bi ñu wax sànq mooy ñaari yéeféer yoo xam ne kenn ki dafa njëkk a tuub ki ci des est-ce que tas nañ walla tasuñu est-ce que tas imaam ibn Isxaaq ne fa xaddatani wa an abiihi Daawud ibn Husayn di Daawud di doomi al-Husayn an Ikrimata mu jële ci Seydina ibn Jabrin Ikrima ibn Jabr de taalibe imaam ibn Abbaas mu jële ci moom moomee di Abdullah ibn Abbaas mu ne an ibn Abbaasin mu jële ci Seydina ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anil gis nga xadiis bi xadiis bu wér la ndax imaam Abu Daawud as-Sijistaani moo ko solo ba luñ ci dugg ci kitaabu talaaq eh, baabun ilaa mataat turaddu alayhi imra'atuhu idha aslama ba'daha buntu comme ban durée la delloo waa mooy góor goo xam ne moom moom soxnaam da koo njëkk tuub ban durée lañu war a xaar pour man koo delloo waat soxnaam ci bunt boobu la ko imaam Abu Dawud al-Sijistani rahmatullahi alayhi solo ah, muy xadis bu wér imaam at-Tirmidhi soloo na ko moom it imaam Ibn Maaja soloo na ko moom mooy asxaabu sunan ñoom ñépp ko soloo illa an ba mu des imaam an rahmatullahi alayhi na ko noon imaam Ahmad ibn Hanbal soloo na ko te sanadam bu wér la imaam al-Haakim daal koy soloo imaam al-Bayhaqi na ko ci sunan imaam Ibn Sa'd soloo na ko ci tabaqaat al-kubra al mooy xadis bu wér la léegi kon lan la imaam abdullah ibn abbas wax mu ne xaala mu ne radda radda alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zaynaba ala nikaax al awal walam yuhdith shay'an mu ne eh, moom Abdullah ibn Abbas mu ne keroog bi nga xam ne ci la Abul As tuub yonent bi alei satu salaam gis nañ laata biñ ko jàppee nee na Sayyidatu Zaynab radiyallahu anha bu la jege ndax kii daganoo ndax aaya mais kon léegi kon mooy l'islam moo moo moo moo tàqale woon seen diggante te loolu la imam ibn wax ci riwaaye bi ñu gisoon sànq bu wax na ci biir naan waqat farraqa baynahuma al islam l'islam tàqale woon na seen diggante waaye l'islam tàqale na seen diggante lool mooy bi aaya bi wàccee bi aaya bi wàccee looloo tax yonent bi alayhi bàyyi woon sayyidatu Zaynab gàddaay bàyyi ko moom muy jullit mu bàyyi kooku bi yéeféer ndax temps àtte boobu wàccagul àtte bi muy suuratul mumtahana wax naa la xudal sul xul Hudaybiya ci la wàcc moom lay wax accord de Hudaybiya yooyu yooyu nga xam ne ci sixième année bi jàpp septième bi fa la amee woon muy sixième année bi la woon muy sulhul Hudaybiya alors que lii ñu ngi ci deuxième année kon mooy lislaam tàqali leen mooy jamono ji mu tuub moom Abul Aas fekk ndax boobu dafa ñëw mooy laata fatxu Makka ta fatxu Makka ci huitième année bi la léegi imaam Abdullah ibn Abbas ne radda alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa Zeynab ala nikaax al awwal wa lam yuhdith mu ne sayyidatu Zeynab euh, dafa delloo Abul Aas Zeynab muy soxnaam da koo delloo soxnaam di Zeynab di doom ji radiyallahu alayhi salaatu wassalaam ala nikaax al teg ko ci takk bu njëkk ga mooy takk ga nga ko takkaloon ba sayyidatu Xadiija doon doon laata sax révélation bi am mooy mariage boobu noonu mooy defaatul mariage mooy ne euh, mooy ne mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam mayewaatu ko da koo delloo rek dafa tuub mu tuub ñëw jox waa Màkka seen marchandise dellu ñëw tuub yonent bi alayhi salaatu salaam joxaat ko soxna si muy doomam ji di Zaynab radiyallahu anha delloo ko ko saa mu ne ko ah Abul As bon yow fokk fokk fokk fokk fokk ñu defaat lépp ndax tasoon ngeen indil indil li nga xam ne mooy dot muy muy muy muy can ñëwal ñaan si ñaan gu leer ma may la may gu leer ay seede fekke ko mu jeex ak yooyu yooyu nga xam ne di ci nekk takkaatul mbir mi dag koo delloo noonu saa mu xewalaat walam yuhdith te xewalul defaatul shay'an dara mooy da ko delloo une fois pour tout mu jeex amul leneen lu ci xew euh, léegi nag lii benn xadis la mu am nag beneen xadis comme li imaam alxaafis wax léegi ñu ngi tontu nag côté bii ba léegi ñu ngi ci jeexala gu ñu nag tarjama ñu ngi li def ci tarjama Seydina Abul la ndax li ñu dugal fii ñu ngi ci huitième année bi ñuy di régler te pourtant